loolu mooy yooyu c'est pas fait pour ay benn catégorie moo genre jeunesse dafa am solo loolu moo tax nag double question bi bu ñu la laajee sa dund foo ko jeexale ta vie noo ko jeexale mais ta jeunesse tu l'as passé où ak ci lan nga ko doon def bokk na ci laaj yooyu yeneen saa salaam ne dinañ la laaj an maalihi ci sa alal noo ko amee benn question mu am sous question moom kesee am sous question waaye ba nga ko amee foo ko dugal min ayna iktasabahu wa fiima anfaqa malaaka yi ne la jëlëj sawaay tontul ci ñeenti yi bala ngay tegaat paa tey yawmal xiyaam <laughs> yow hé sa alal da amoon àndina foo ko jëlee kon loolu lañuy xame ne képp ku laal la alal moom li ci am solo du fa nga koy jële waaye fa nga koy dugal kooku wax na lu wuteeg li saa salaam wax kooku waxam du waxu dara non waxu dëgg loolu waaw parce que bu dul lool lool yi duñ la ko laaj foo ko jëlee te mu waxoon ci xadiis bu siiw bi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi daa teey pur du nangu lu dul lu pur mu tudd benn waay boo xam ne moom dafa doon tukki tukki bu sori waaye waa ji sauf que problème mooy mu dem lépp la ñàkk nekk na lépp lu tax boroom bi di nangu xaal bu tax borom bi di nangu ñaan waa ji remplir na ko sauf que waa ji wa malbasuhu xaraam wa makaluhu xaraam wa mat'amuhu xaraam wa ghudiya bil xaraam fa anna yastajaabu li daalik yoneen saa sam ne sauf que waa mu ngi ñaan yàlla ya rabb ay borom bi désert bii ma nekk xaw ma est xaw ma ouest xaw ma noo noo man fii mu ne mooy dee la toog di xaar ay way yàlla tee nga ma ciy génn mu ne waaye waa ji mu ngi ñaan yàlla de toroxlu na ngir yàlla dellu na ci boromam loolu lépp matal na ko poussière na pënd na di yëkkati di woo ci turu borom bi naan ko yaa rabb waaye nag yeneen saa saam xamal ñu ne mais am na benn problème bu am waa ji li muy dunde dafa xaraam li muy naan dafa li muy lekk dafa xaraam li muy naan dafa xaraam li mu sol ci lu xaraam la jógee même lépp mu sol lépp muy dundee mais mu ne ku mel noonu nan la ko yàlla nangu la kon loolu nan nga mën a waxe ne kon alal foo ko amee noo ko amee garaawul yow l'essentiel après na nga seet fa nga koy rek am solo kooku parce que malaaka yi dañ yow sa alal ji euh, foo ko noo ko amee loolu day wane ne mooy que noo ko amee baax na lool lool du diine ah waaw mooy lépp loo xam ne sharia da lay tere nga amee nga ame aw am aw fàggu téef gu xaram manoo ci nekk yow jullit bi di ci di ci sonal sa bopp parce que lépp loo ci am en fait ay ay ay blocage rek pour yow même bu dee mu ngi dox nii xaaral ba ci kanam nga seet mu ne kon sa alal ji foo ko jële malaaka yi nañ la ko laaj mais ba nga ko amee foo ko dugal parce que am na ñuy réussir sax premier am na ñoo xam ne vraiment lu dagan la am mais après fañ koy dugal amuñu personnalité taxaw ku leen nar a dugal ci giraawaaleeg lu bon ñu ne non man sama la du ma ko ci def. waaw ñooñu am nañuy joxe ba pare bon dañu def rek pour lan entretenir leur notoriété tamit dee fois xam nañ ni lii baaxul vraiment kii day riiralaati ndajeem yi ma ñëw bu bëgg ma jàppale ko ti ma jël sama alal def ci bu demee ma naan ma naan ah, xam naa ne bon. xam naa ne day caaxaan rek waaye bon on n'a pas le quoi. te yaa gën mais nga joxe ngànt ne ko noo man manuma ko ak noo ko man di waxe kon mooy sa alal yi foo ko amee am na ñuy réussir lool mais foo ko dugal boobu beneen problème la kon mooy foo nit ki réussir deux yooyu boo réussir lool ci ngay génn ci idaatul mal ci yàq alal yi nga xam ne moom la yoneen saa sam ne borom bi gërëmu ko ngir yéen gërëmul ngir yéen ngeen nekk ñoo xam ne da di pasar pasare li nga xam ne mooy seen alal kon loolu di wane ne alal dafa nekk lu am solo loo xamante ne diine du la ne bon alal dafa saltee alal bu leen ko jege loolu mooy ñi xamul ñoo koy wax alal masula soppi kenn gaa yi dañ naan é diw ba mu amee alal la soppeeku non non non non non non du loolu waa ah. du alal jee ko soppi déedéet en fait alal ji daa feeñal ci moom jikko yoo xam ne manu ko ngeen woon koo gis ci moom laata muy am alal mu ngi mel ni nit koo xam ne am na euh, man bu ma feebaree benn feebar boo xam ne ça fait longtemps que cette maladie sommeillait en moi mais sauf que comme que daaneelu ma ñu bari xamuñu ko même man mi mu dal xaw ma ko ça ne veut pas dire que damay ñëw ci euh, tube boobu ci IRM bi ñu dugal ma ci tube bi ma dugg ci après ñu détecter loolu ci man ñu naan oh saa waay bi mu fi ñëwee la ko am déedéet. ku ma ne fa bi ma fi ñëwee laa ko am du affaire bee ma ko paas de ñu naan eh, est-ce que du maladie eh, nosocomiale yooyu nga xam ne ci mos ci ci hôpitaux yi nga koy ame dem fa ñu wàll la déedéet kenn wàllu ma c'est que dafa détecté ci man loo xam ne manuma ko woon a xam tant que ñëw ma woon fii wala mu daaneel ma alal tamit noonu la mooy gars yi nga xam ne dañuy am dañuy am alal ñu gis leen ñu beew mooy bon commencé di changer ay ànd quoi commencé di xeet ñi ñu doon àndal démb bon t'as de l'argent c'est bien mais pourquoi tes copains d'hier qu'est-ce qu'ils ont fait lan lañ def lu tax nga leen di déshériter comme ça de rien parce que rek da beew waaye te autant da nga rëy jàpp ne bon ñii dañ may yàqal parce que man bon classe bi ma nekk ak ñoom seen classe bon c'est pas pareil bi nekk ak ay pauvres yi alors que yow tetee kadhalika kunta min qablu fa manna Allahu alayka nga war a wax waaw la alquran waxoon gaay kadhalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum fa tabayyanu waaw mooy gaa rayoon waaja ca xare wat naan waa ne waa ray julli ñu bari ñu ñëw ba jekk man nga rey suñu gars yi la nga xam ne deewa ci des nga naan lan da nga ngay camouflé wu rey ko ñu ñëw wax ko yoneen saa sam yoneen ne nga ne woolu ki ko def ne ko yow da rey nit koo xam ne dane laa ilaaha a mu naan mais yoneen saa salaam kooku gëmu ko woon de mu ne ko yow dangaa ngaa xotti xolam ba xam ne gëmu ko woon mu naan ko yoneen saa salaam moo moo rey diw ak diw ak diw ci xare ni ah yoneen saa salaam ne ko loolu lépp waxuma la ko yow kan moo la ne yow laa ilaaha illallaah mi wax dëgguwul ci moom afala shaqaqta qalbahu hatta ta'lamu al saadiqun am la lu la tere woon xotti xolam ba xam ndax mu ngi ci wala déet waaye yoon mu ne ko kayfa taf'alu bi laa ilaha illa allah idha jaa bihi yawm al qiyama yoneen saa sala mer di ko répété di ko répété ba waa ne yii man de mu bëtoon naa fekkoon ne jull judduma woon bés boobu quoi que bés boobu laay door a juddu après bi loolu xewee nan ngay def ak laa ilaha illa allah bu dekkee ëllëg ëndaale ko ku laa yow nga rey malgré rey na ñoom diwal diw après mooy loolu noonu euh, par exemple <laughs> mooy mooy lu mel noonu la quoi waaw ah, lu mel noonu euh, mooy nit ki ki nga xamante ne nii euh, ci wàllu euh, alal ji lañ doon wax mooy nu mu tuddati voilà fàtte naa sax lu ma dugaloon ci la ay la la voilà mooy ki nga xamante ne daal en tout cas lu lu daganul li mu nekke sous question biñ koy laaj wala lu daganu lu xaraam li mooy boo ko amee anafan fan nga ko dugal moo tax loolu dafa war a am nit ki da cee war a bàyyi xel ah, man moom sama alal du ma ko dugal lu dul lu daganul lu fu lu dul fu dagan quoi waaw ku ma laajee ma ne non amul loo xam naa ne waa ji day caaxaan non loolu la cee yóbbu waaw loolu waru la fii nii al imaamu Nawawi rahimahullah indi bi di wane ne idaatul dañ koo tere léegi kantaa euh, lëkkaale bi kon ak wàllu alal que alal du loo xam ne lu bon la loo xamante ne waa ñu doon wax ne du du du loo xam ne mooy may waajee jikko mais détecteur la day day détecter rek que ni kii parce que jamono ji mu amul woon manu la feeñ xam nga nit koo xamante ne dafa nay man bu ma nayee ñu xam ne damaa nay du yomba détecter bu dee awma dara dara dara parce que nan la ñuy xamee ne man damaa nay te awma dara mais il faut ma am ngir nit ñi mën a seetlu ah kon sawaay ndekete nii na mel loolu est-ce que kon alal ji moo ma ko jox non daa wane rek ci man loo xam ne mu ngi woon sama biir. waaw moo tax kon bu boobaa du alal moo bon nit ku nekk la ko yàq du alal ju mu am alal ja nag mën naa aggraver kaawam parce que da koy gën a beewoo moo tax borom bi ne innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna gis nga nit koo xam ne yaruwul ci alquran ak sunna wala fitraam yàquwul am na ñoo xam ne sax xamuñu alquran ak sunna mais fitra bi leen yàlla defaroon mooy euh, noonu mu leen tëggee d'une d'une façon originale et originel li nga xam ne noonu lañu ñu mag noonu la leen bindee am na ñoo xam ne qualité yooyu dañ koy dese même bu dee gëmuñu dara loolu moo tax ngay gis tubaab yoo xamante ne ñoo gën a do gënu doxalin fuuf ay ñoo xam ne ay jullit la ñuy yu nekk fii ci mbedd yi wala ci kër yi ah bi il est boo xam ne gëmul dara mais quand même son comportement est mille fois meilleur que beaucoup de musulmans yoo xam ne ñu ngi dem ci jàkka yi xam nga lu tax parce que waa ji fitraam lépp yàquwul borom bi dafa am noo xam ne noonu la mooñe doomu aadama bi waaw kullu mawludin yuladu ala al fitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi fa in kaana muslimayni fa muslim yonent bi alei saatu salaam nee na képp ku judd ku nekk borom bi dafa def ci yow ay prédisposition pour nga nangu dëgg nekk ci loo xam ne lu baax la loo xam ne rien que xel kese xel mi mu la may day tax nga xam lu jaadook lu jaaduwul parce que am na yoo xam ne jarul diine mooy boo amul diine sax da ngay xam ne lii baaxul man fii mu ne bu ñëpp toogoon ci benn liyéen ñi ñu toog benn waay bu nekk fii di dox koo xam ne fële la jógee mu leer ne kii moom jékki ñëw ba fii rek daal di koy mbéj daal di koy kii walla puus ko jàll ne pourquoi ngay taxaw sama sama sama kanam quoi loolu ñëpp dañuy xam ne kii li mu def tooñ la tudd jarul nga naan boo est-ce que xool naa alquran ba xam ndax waajalim non jarul loolu loolu xam ne kii day tooñ nit ki xam ne nag loolu yàquwul ci moom ak prédisposition yooyu yàlla def ci nit ku nekk mu ne liy soppi nit ki nag mooy environnement bi mu ne bu dee ne dafa nekk foo xam ne bon kërug yahud la wala ay famille yahud la yo ñoom ñoo koy fexe melale ñoom li ñu mel sous forme d'éducation lañ koy woowee bu dee ay chrétien lañ dañ koy fexe melal ni noom bu dee ay majus ñi doon jaamu le safara su sell si mbokku Kisro Kisro waa Kisrowes Kisrowe Iran yi mooy ñi doon jaamul ak jant beeg yooyu ñooñu dañuy fexe seen doom yi ñu mel ni ñoom bu dee ay jullit lañu ñaari waajuram yi ak environnement bi ñu fexe def ko jullit mooy prédisposition yooyu bu dañul ci nit ki loolu mooy tax nga gis ay nit ñoo xam ne gëmuñu dara ci yàlla boo waxee yàlla sax ñu mer waaye seen seen def seen jëf seen dox lañ mais wuteeg jullit ñoo xam ne da nga leen daje ñoom ci mosquée bi. amuñu benn savoir ñenn ñoo xam ne amuñu benn savoir vivre parce que kële fitraam gi yàquwul daa am lu ko dese ay valeurs yoo xam ne c'est humanitaire c'est c'est c'est humain c'est c'est c'est mondial waaw ñépp ko am presque lu dul koo xam ne da koo rëcc léegi léegi kon mu ne ñooñu kon loolu mooy liy soppi euh, liy soppi nit mooy la ñu def ci yow mais pas alal joo am wala joo ñàkk waaw alal nag boo ko ñàkkee ñenn ñi day gën a rek wane tamit seen façon bi ñu mel ñenn ñi am ko mu gën leen a wane koo xam ne dafa baaxoon avant tabe woon avant amul woon dara bu amee dañuy fe day feeñ ci ay jëfam voilà yoneen saa saa du tout le la doon amaa da doon toog këram ñett doonuñ fa woon taal benn cin waaw mooy duñu fa euh, euh, comme ñu naan nañu togg non wàññi kenn du fa togg parce que amuñu ko nekkul ne da doon jaay da doon dëddu àddina de non da koo am kese la tudd du fii mu ne daa waa mooy yoneen saa saa ah, moom moom mën naa dëkku xiif yooyu ak waa njabootam ñi nga xam ne non du loolu dañu koo amul kese saa bu ñu ko amee dañuy taal voilà ba ñu ko amul nag ah du ñu taal ci luñ la da illal aswadayn lu dul ñaari ñuul yi mooy ndox ak tàndarma te tàndarma du ay carton yu fees yu ñu teg ku nekk di tibb la neex. waaw ay ñaari tàndarma ñett lañ lay jox nga naan ndox mu war laa téye sa journée bi yépp te mooy kër yoneen saa salam léeg-léeg mu amoon lu bari ba jël lu toll ni benn vallée boo xam ne rempli de troupeaux de moutons mu jox ko benn kaw kaw mooy loolu day war ne kii nii la mel mooy bu amee bu amul yépp eh, bu dee amul dara nga ñëw wax ko mu fexe eh, eh, trouver la solution ba sa aajo faj loolu mooy kooku noonu la nit ku nekk nag noonu la mooy alal ji du moo la soppi mais daa fekkoon mel noonu kon idaatul mal moo tax imaam alxaafizu nawawi indi ko fii ne loolu nañ ko te borom bi gëruma ko ci yéen aay yi koy wane bari na xadiis sayyidina mughira bi radiyallahu anhu loolu la wax tamit bi nga xam ne ci la ne eh, kii <laughs> eh, fekk sayyidina Muawiya moo ko bind lettre ne ko bon bi mu nee xalifa moo ne woon son gouverneur à mu ne ko damaa bëggoon nga bindal ma ay mbir yoo xam ne ci yeneen saa salaam nga ko jële nga ko déggee nga yéennu ma ko ma man ko di ko jëfe bokk na li nga xam ne la ko doon kii la ko doon wax mu ne inna allah azza wa jalla harrama alaykum huquqa al ummahat wa wadd al wa man'an wa haat wa kariha lakum thalathan qiila wa qaal wa kathrata as-su'al wa idaa'at al mooy loolu gisoon nañu ko ci jamono joo jële nga xamante ne mooy Euh, Seydina al-Mughira mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bindoo ko Seydina Muawiya xalifa bi ne ko ah bu dee loolu la def yoon yonent salaatu salaam doon na tere nee na borom bi daal dinay xaraamal ci yéen ngeen di ñaawi jëme ci seen yaay yi seen mamaa yi di bañ leen a respecté ak ñàkk joxe seen xormaak seen li ngi leen waral wa wa del banaat ak di suul seen doom yi comme ñoom niñ doon def rek ku ci am doom jigéen nga dem suuli wa man an wahaat mooy di xañe loo xamante ni àqu nit nga jël koy xañ ci maali foro quoi père de famille nga yaa war a dundal nit ñi nga ñëw di leen voilà di leen jox lu doyul te yaa ko tey am nga lu ko doy wala seen àq yi nga koy xañ wala koo xam ne yow chef d'entreprise la sa salarié yi loo xam ne seen àq la seen salaire ñu liggéey la ba pare weer dee gaa gën a mënoon a débourser fonds yi nga tey ko di yéexal moo lool mooy man naan waxaat waaye di joxe loo xam ne amoo ci benn ak di demander loo xamante ne amoo ci benn euh, àq waaw amoo ci àq di ko demander mu ne lool da leen ko doon tere waaye bokk na li ñu leen doon tere wa man naan wa kariha lakum salaasan bañal na leen ñett qiila wa qaal waaw mooy rumeur yi wa kasrata su'al bari laaj wa idaatal maal ak pasar pasaree alal nag mu des kon ginnaaw gis nañ lëkkaale boobu mooy ñaar yu mujj yu njëkk ak ak sax yi ci kaw yim ne euh, borom bi bon mais loolu mooy aaya doon wax inna allaha la yar euh, mooy an euh, daf la digal fa yar daa la ko an ta'budu loolu aaya yi koy wax bari na fa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ak tamit yaa ayyul ladhi mais dafa bind al jinna wal ins maa xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun borom bi ne binduma jinne yi nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma voilà suuratu feewu suuratul kahf faman kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saalihan wala yushrik bi ibaadati rabbihi képp koo xam ne yaakaar nga pare nga te gëm nga ne ah, di nga dajeeg sa boroom ëllëg yawmal qiyaam mu daal di lay fay daal di lay atte na nga jëf-jëf ju baax te wala yushrik te bul bokkaale wéetal jaamu gi ngay jaamu yàlla kenn kon lool luy yaatu la ci alquran bari ci mooy ashirku billah nga mooy bàkkaar bi gën a garaaw bi borom bi na inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha borom bi du jéggale koo xam ne da koy bokkaale loolu nag waxoon nañ la bu yàgg ne la gis nga ça ne veut pas dire que képp ku bokkaale c'est fini non mooy boo ko jéggaluwul sinon euh, saxaaba yu bari lu ñu doon def avant mais bokkaale kat la ñu ce que loolu daa tax bi ñuy tuub ñu ne leen eh, eh yéen kenn du leen nangul non non non <laughs> ñoom bi ñu ñëwee di tuub. daa ñëw ku mel ni Seydina Amr ibn al-As radiyallahu bi mu ñëwee affaire bi kii lool yeneen saa saa ne ko ama alimta ya Amr anna al-islaam yahdumu ma mbir mi ah, dañoo doon xareek yow di ah, ko xanaa xamoo ne Amr l'islam boo dugg tuubee la jiitu woon yu nga dul doon def lu lu baaxul da koy bàmb waaw kon mooy shirk billah ah, mooy li gën a grave mais nit ki ñooñu dañoo tuub biñ tuubee ñu nekk ñi gën ci nit ñi léegi moo tax mooy ñu naan la shirk moom waa jii shirk nekk jullit kon du ko ne yow c'était perdu non mooy demal nga tuubi te nga génn ci lii borom bi dina la jéggal mais li muy wax moo koo xam ne tuubu ko ba deewaale noonu ndax yeneen bàkkaar yépp nit ki mën na koo bañ a tuub ñëw ci kanamu yàlla mu jéggal ko ci la mais bu dee shirk boo ko jéggalul sa bopp du la ko jéggal loolu lay wax inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru maa duuna dhalika liman yasha lu wuteeg lu gën a suufe shirk même nit ki bu ko jéggalul borom man na ko jéggal ci ci ci ngëneelam kese kon bu nee borom bi li mu euh, euh, euh, gërëm ci yéen mooy ngeen jaamu ko bu leen ko bokkaale loolu leer na wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu moom it yaatu na nga xamante ne moom borom bee ko digle ci suratu al imran wa ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min fa anqadhakum minha mu ne wa'tasimu mooy leen ci buumug yàlla gi waxoon nañ la mooy lislaam jami'an yéen ñëpp wala tafarraqu te bu leen di tàqale ko waaw nekk ay jullitu ñoo xamante ne nii daanaka seen xol yi dara ci dëppoowul waaw waaw dara dara dëppoowu ci loolu moom day tax ngeen eh, ñekk ñoo xam ne du ngeen am benn solo ci àddina bi moo taxoon mu ne waatiu llaha waatiu rasul waatiu llaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin suratu mu ne dee leen topp yàlla ak ndawam bi sallallahu te bu leen fi nekk nag di xëccoo nekk division bu jeex la waaja doon wax gaa yi doon wax naan ittafaqa al arabu ala an tattafiqu ma ne non arab yooyu mooy jullit ñi ah voilà naan arab yi les pays arabes ils se sont mis d'accord pour qu'ils ne soient jamais d'accord <laughs> mais ma ne non loolu mooy ju arab yi mooy ah. mooy jullit ñi bu boobaa comme li yoneen saa sam ne woon waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab toskare ñeel na malheur à arab yi ci musiba boo xam ne jege na di leen di plané seen bopp yi boobu waxul arab yi kese ah jullit ñi la doon wax parce que arab yi ëppoon jamono yooyu mais expression bu yàggul bii nit ñi di wax ma ne bu boobaa kon jullit ñëpp la parce que jullit ñi ñoo mel noonu boo gisee ñu nekk milliard mais seen milliard bi jariñu leen dara lu tax parce que dañoo taxale ko yow yaakaar nga ne euh, xoolal réewu jullit yi ñu bari de l'Indonésie jusqu'au Sénégal et euh, du Maghreb ba Afrique du Sud ak ñun à travers les pays occidentaux ak les Amériques ñooñu ñëpp ñi fi nekk waxuma sax ñi jullit ña fa nekk mais pays jullit ñi ni ñu bari te pourtant mais pays bu jóge fële moo leen ëpp doole ñoom ñëpp di def lu ko neex kenn du ci man dara mais lu tax parce que ñoo taxali ko parce que ku nekk ay nombre liste la mooy ñoom seen bopp kese la ñuy xool. seen mbir bopp kese waaw le problème de l'Irakien c'est pas le problème du Koweïtien le problème de du Saoudien n'est pas le problème de l'Émirati le problème du Malien n'est pas le problème du Sénégalais le problème même du Gambien n'est pas le problème du euh, Sénégalais loolu après yéen leen ngeen mën a ngeen mën a peser ci dëkk bi mooy li imaam Xuseyn waxoon temps yi bi élection yi doon door a kii euh, législative yi hafizahullah mu ne moom ayet li ko gën a metti mooy électorat France fii musulman yi les chasseurs foog naa la wax électorat chasseurs yi ñoo ëpp doole électorat les musul des musulmans yaakaar nga ne loolu jaadu na ci foo xam ne ay million lañu fi ñoo xamante ne matuñu matuñu ay millions ah les chasseurs matuñu millions ñoom buñ demee voté yi ñoo gën a diis ci balaasu votu France que tous les musulmans de France réunis mais léegi lu ko waral parce que dañuy diviser wu voilà <laughs> léegi nag après le résultat est là ku tëb rëq nit bi mu jeex keneen ki jàpp ne moom concerné ko te képp ku jàpp ne léegi la xew mooy yow xamoo histoire waxoon naa leen fi ja nga xam ne euh, tubaab bi nga xam ne tubaab converti la benn professeur la woon fii à à Lyon <laughs> bi ma ko aalee ba livre les croisades mais saa bi mu ko liiree xel bi daa xool bi daa jeex quoi tubaab la gina weex que De mais dafa tuub julli la xafisahullaahu mais li mu gisee affaire croisade yi ndekk exactement nii la doon deme quoi gars yi dañ doon nekk ay armée yu mag jóge ay Clermont ay Paris ay Allemagne ay kii daal di def gan di armée Europe dem Jérusalem ngir di nangu ko mais réewu julli yi ni ñu doon bari te xilaafa gee fi newoon ah. mais gars yi affaire bi simple ci ñoom parce que les émirs yi woon ci wet yi ku nekk meroo nga ak ka ca des boo déggee ne croisé yi ñu ngi ñëw yaa ngi yàkkamti voilà ci ñoom lay njëkk a jaar baax na bu mate leen ñu xam bu ko defee man benn problème de moyens la may jari la may wàññil noonu lañ def di bàyyi ñu ramate ñépp ba yor ko ba quatre-vingt-dix ans tisuuna aman bilaadullahi tasruxu wal islaamu ansaaruhu summun wa umyaanu waaw la waykatoo uh, uh, jamono jooj doon wax point ba sha'ir ba quatre-vingt-dix ans suufu si yàlla si dëkku yàlla bi di Jérusalem al baytul muqaddasa al muqaddas al ardul muqaddasa ardul anbiya alayhimu salaatu wassalaam nekk ci mel ni demande secours waaye amul kenn ci jullit ñi lu dul ne dangaa tëx muuma ci wuyu ko ba ni borom bi tabaaraka wa taala di tàggatele ki nga xam ne mooy ah, ah, ah, Salahuddin al Ayyubi ñu tubaab yi naan ko Saladin moo leen fi effacé waaw <laughs> moo sa bokk ma sax yow Nuruddin ti ñaay nijaayam ja Nuruddin Zinki <laughs> waaw ñoom ñoom ñoom mais loolu noonu lan moo ko waraloon mooy seen caaxaan yi ñëwoon tasaaroo moo tax bu nee yonent bi sa salaam bu waxee lii loolu tamit moo ci am quoi. mooy wala tafarraqu bu leen nekk ñoo xamante ne da ngeen di dangeen di dangeen di da ngeen di tàqale ko dangeen a nekk ñoo xam ne dangeen di tàqale ko ndax bu ngeen tàqale koo problème bi muy indi yëpp mooy lii waaw mooy problème bi yëpp mooy loolu quoi waaw mooy gars yi dañ leen di mën a def lu nekk moo tax kon mu ne bokk na ci li nga xam ne gërëmul leen ko mooy ngeen di tàqale ko wala tafarraqu jàpp ci buumu yàlla ji ngeen nekk benn moo tax yeneen saa sam doon wax naa man lam yahtam bi umuril muslimin fa laysa minna ku dul préoccupé mbiru jullit ñi bokkoo ci ñun parce que ngir bañaloon ñu lii mais waaye xam nga ne loolu daanaka wax kese ñun doxaluñu ko waxu yeneen saa sam moom doxal nekkuñu ci ah. voilà man maa ngi am salaire bu baax am fu kii fu nooy di ko couler di sa couler douce saa yi problème mu ñeneen ni musulman yi ci wet gi yooyu concerné wu ma ay égoïste pur et alors que waxoon na ne li bokk na leen la gërëm an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kantaa ñeneen ñaar yi ñu tereel mooy xiila wa qaal loolu moo yàq réew mi waaw te nit ki daa war a xam ne gisoon nañ bunt yi mu defoon ci hifzul lisaan garde war garde gi nga war a garde sa sa làmmiñ gis nga boo toppee surtout ñun léegi euh, euh, réseaux sociaux yeeg ak bu la neex nga dugg pare di commenter rek ba bari humilier ku la jox ne waa nga daal di tas moo la yonent saa sallam ne woon man haddatha bi hadithin yara annahu wala yura annahu kadiban fa huwa ahadul kaalibiina wala kaalibayni waaw képp ku fi nettali nettali boo xam ne yow leeru la nga koy nettali yow na la leer ne bokk nga ci ñaari expliquer kat yi mooy ka ko ka fomante mbir mi ak yow mi ko relayer waaw wala bokk nga ci narkat yi ahadul kaaribiina mooy yow seen seenoo nar bi yëpp yow mënoo ci génn parce que bokk nga ci ñuy affaire bi nga xam ne leeru la moo tax ku nekk war ngaa seet li ngay publier que yónnee nit lan la est ce que jub na am jubul parce que gars yi léegi dañ koy montage la ñuy def yoo xam ne boo toppee sa xol rek da jàpp ne dëgg la nday saan après kii ndekete gars yi kasib la mbir mi du dëgg goo xam ne mën nga cee teg sa loxo moo tax loolu a bàyyi xel la kii la wa xaal waaw parce que quand comme que maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid borom bi xamal nañu ne lépp loo fi wax waaw loo génne sa làmmiñ lu dul raqib ak atid bés na ko bind ñu ngi lay uh, saytu di ko nag di ko bind te bés dina ñëw ñu ne la iqra kitaabaka lii téere bii ñu doon bindal jàng ko kafaa doy na bi nafsikal yawma alayka hasiba doy nga ci sa bopp koo xam ne yaa àtte sa bopp waaye yow imaginer nga ñëw sa téere li ci ëpp lépp mooy wax yu leerul on pense que j'ai entendu que ngay jëw ay nit waaw ah, le roi d'Arabie saoudite bon on a dit que nangam yow le roi d'Arabie saoudite foo koy gisee dafa am ñoo xam ne sax boo leen tooñee à la limite man nga ne kii bon man naa dajeeg moom ñaan ko mu jéggal ko quoi mais man fii mu ne man bu ma prince héritier Arabie saoudite bu ma waxee ci moom loolu noonu parce que liir naa gars yi di ko dugg man itam ma jël di ko kawti kawti mais damay man borom bi daa xam ne ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñi nga xam ne sax du ñu baal que <laughs> boo jiitee am na yu bari woo war a matal doo ko matal koo koy ñëw mu lay ñikkal non nangu bu baax <laughs> man ban man nii ban occasion laa am ngir dajeek ñu mel noonu ba ne leen jéggal leen ma mais daanaka loolu dafa xaw impossible quoi borom bi nag mën naa def ëllëg am lu ma def ba ma dajeeg moom wala yu mel noonu mais loolu loolu infiniment petit la ci probabilité kon nit ki booy wax waxal li nga maîtriser ak li nga xam ne mooy moo la concerné man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir ku gëm yàlla ak bés bu pénc wa sawaay waxal yi wala nga noppi waaw yooyu na la na la na la na la na la doy na nekk sa cëggal guy nga nekk ci doy na la sëkk mais xiila waqaal on a dit que voilà nangam ak nangam après nag nga ci nga ci teg ay mbir di ci àtte ay mbir loolu c'est grave parce que bu boobaa yaa ngi wax ci deru nit loo xam ne du jaaru te fi nga ko teg dëgëru la wala ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay yàqu deru ay nit naan ñoo ndeke baaxuñu voilà lu tax parce que dégg naa wax alors que ñi la wax wóorul waaw lan moo tax xam-xamu xadis am solo mooy da ngay traitement des données nan laay traité wax yi may wax est-ce que wóor na ci ñi ko wax ñoon jar nañoo bàyyi xel wala seen wax jar na dàq ganaar wala déet yooyu yëpp da koy seet. képp ko doxal loolu léegi gaa yi muccal la bu dee gaa yi bu ñuy nettali yenn nga ne ah diwla ko nettali waaw nga ko xaaral jël sa téléphone woo diw waaw diw de nee lii waa kii nag moom mu moyti kii ma kii moom keroog lañ lay bàyyee nettali xii la waxaal baaxut wa kasrata su'al beneen bi mooy bari laaj bari laaj bi nag mooy comme yi ñu waxoon yi nga xam ne amalu njariñ moo na Seydina Anas ne woon ñun radiyallahu bon dañ leen tere woon lii dañ doon bëgg ça ne veut pas dire que bu ngeen laaj seen diine ah non loolu kenn masu ko loolu l'islam masu la loolu man manuma ñëw xaw ma nu may jullee xaw ma nu may woore xaw ma nu may kiiwee wala am naa problème bu taxaw ah man de proposé nañ ma liggéey sàngam ndax dagam naan daganul ñu ne la bu laaj parce que dañu doon tere bari laaj waxuñ la loolu ah ah non mooy laaj yi nga xam ne bariwul bariwul njariñ quoi waaw comme la yoneen saa salaam ba mu kiiwee ba mu meree <laughs> gaa yi léegi gaa yi fekk gaa yi di laaj laaj yu kenn xamul après bu ne léegi laaj leen ma benn waaye jóge nee naan yoneen saa salaam man ab yi kuy sama baay bon waxoon naa la boobu boo waa ji laaj c'est vrai que mooy bon yoneen saa salaam quand même euh, naan laaj leen ma xam nga laaj yu am solo tax muy wax mais comme mais amoon na solo ci moom sax waajooju parce que gars yi dañ ko doon tuumaal est ce que mii ki ñu naan mooy bàyyam moodul bàyyam léegi mu xam ne bu ma laaj yoneen saa sam ba mu wax ci kanamu tout le monde moom ne di wéy saa bàyyi léegi xanaa gars yi nañ ma bàyyi di tooñ <laughs> voilà mu laaj mu ne ko mooy sa baay mooy diw mooy ki nga xam ne moom lañ ko xame woon waaw mais mais loolu taxuloon yeneen saa sam juk façon laaj yooyu ba Seydina Omar ñëw ne ba radiyallahu anhu ne radina billahi rabba wa bil islami diina muhammadin sallallahu alayhi léegi wax ba yeneen saa sam gërëm quoi mooy yooyu façon laaj yu mel noonu kuy saa baay Hmm? Eh? asamaan si moom wala dans quinze ans heure bii nii il jour wala il fera nuit loolu amul boo xam ne du la yokk mooy imaam Shaatibi doon wax rahimahullah waroom xam-xam yëpp dëppoo nañu que ne xam-xam boo xam ne du la yokk ci wàllu sa jëf moo xam jëfu euh, wala euh, mooy yaram wala xol wala lenn lu lay jege sa borom wala loo xam ne sa njariñu àddina ñépp xam nañ ne boroom xam-xam dëppoo nañ ne loolu amul njariñ waaw kon nag di laaj yenn laaj yi euh, amul njariñ daal yow am na lu bari loo xamul laaj loolu moo gënoon ngay laaj yoo xam ne bari loo njariñ lool lañ tere waaye kasratu su'al bari tamit looy kemande di laaj yoo xam ne boo soxlaa laajal mais bëgg koo def métier tout le temps lool day xaw a metti te loolu la borom bi doon tere kon wallahu taala